a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du fa yaquulu alcheikhu abulmahamidi alcheikhu ahmadu alxadim alayhi ridwanu albaaqi alqadim fi qasidatihi masaliku aljinan fi jamci ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baabul aw fi al-baabul awwal fi al-xalq fi tatimma wa ba'duhum ghururuhu fi ad-darsi wa kathrati takraari xawfa labsi wa kathrati al-atbaa'i lit-ta'liimi wa kathrati al-irshaadi bit-ta'miimi kon fii lañ yemoon bayt bi njëkk a wax moom la ñu yemoon mu ne wa ba'duhum lenn li nga xam ne ñoom ñoom xuruuruhu ak worom moom fi mu ko duggee fi mu woroo mooy fi darsi ci njàngale mi muy joxe cours yi muy joxe waaw ñu naan le conférencier du siècle billaahi moo mën a moo moo moo moo na leeral masala yi waaw di joxe dars rek waaw tey mu nga Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam bu fa paree rek am na beneen bés bi alxames bu jot Kaaba ga waaw samedi bu ne mu nga madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ba ca tegu mu nga judda beneen ba mu nga feneen ak feneen mu nga tabuk waaw gars yi di ko coow moom ndekete yoo dara mu foog ne fii mu ne loolu tax na moo gën nit ñi waaw tey moom darse bi moom biir Tuubaa ca biir jumaa ja waaw bu paree foofu njaarim la waaw bu baree foofu mu nga tiwaawan wala mu nga mu nga mu nga mu nga masaalikal jinaan léegi nag loolu moom war ko mu jàpp ne looloo tax moom fii mu ne moo gën nit ñi ndax njàngaleem mu bari mi muy def alors que dara waaw waaw bari nag lu muy répété foo ko fekk téléphone beeg lépp ci la def téere yi waaw moom gis nga minute bu mu am rek bu kenn waxul ak moom mu ngi sëgg di répété rek waaw kasrata wa kasrati takraari xaw fa lab si parce que day bañ ak ak ak ak njaxas fekk ko ci lim mokkal ak lim takk waaw ak buy wax mu ne du lool kesee ko war a de waaye wa at atba'i li ta'limi ndax bari waaye bari waayu ñi nga xam ne ñoo koy topp di di di di topp fu mu fu ñu ne tey darse bi moo koy joxe foofu day fees waaw gox bu mu war a jàngale ji wala conférence bu mu war a def mais da nga naan mais fii xanaa kay moom moom moom moom moom moom foo sànni mbàtt mu takk waaw loolu nag war ko ñi koy topp bari li temps mi ngir dars yi muy joxe di jàngale ku nekk ñëw di root ci ay géejam mu jàpp ne a waaw kon de maa fi ne mu ne waaye it war na ko wa kasratil irshadi bi taamimi ak bari li nga xam ne moom lay gindi nit ñi di leen wax waxu alquran di leen ko leeral ak sunna waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di ko bi taamimi nag di ko dajale waaw ci loo xam ne lu mu joyal la lu matale nag waaw waaye lii nii moo ko war te moom nag li ko waroon mooy lii te xoolal ci yëgadeem moo tax moo tax lan mu ne walam yu qalbahu min al uyub kal kibri wal hiqdi wa kathrati dhunub mu ne walam yusaffi bi muy def lii di ut yii yëpp yii yëpp di ko war moom leeralul qalbahu xolam min al ci ayib yi nga xam ne ñoo nekk ci xol bi fexe dugg ci géeju alquran géeju sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir fóot boppam defu ko kal kibri façon feebar yooyu nga xamante ne mu ngi fees xol bi ay ayib yoo xam ne leeralu ko fexewul mu set leer naññ kal kibri comme rëy ak rëy nag moo fees ci xol bi bi muy def loolu lépp fii mu ne bés bu ñëwoon benn bés mu dem bay jàngale gaa yi dégg ne keneen a ngi ci wet gi di def ndar si gaa yi dem bàyyi ko fi wallahi nga gis ko muy protester di xunnu di mera waaw di gaaruwaale mer bu futt bu bu kiiwee sax te mu génn dem yoonam waaw kal kibri fóotuwul leeralul xolam ci ayib yi nga xam ne comme rëy wal xeq bi ak iñaan wa kasrati zunub ak bari li nga xamante ne nii mooy ay bàkkaar parce que bàkkaari xol yi moom moom daa xaarul sax ngay jëf waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne alxasadu yakulu alxasanaat kama takulu naaru alxatab waaw mu ne gis nga lii di kiñaan kiñaan day lekk yiiwu ki nga xamante ne mooy jaam bi comme ni nga xamante ne matt noo ne lay lakke matt lay lekke matt safara ni muy lakke matt di ko lekk noonu la euh, kiñaan bi def waaw moom ci noonu la dëkke faxul faj loolu la leeral xolam bi ci yoo yële waaye mu nekk ci lële mu ne xam nga nag lan moo tax mu euh, moom loolu du ci préoccupé wu du ko soxlaal fexe leeral xolam lu tax kaay ma wax la lu tax man Bamba radiyallahu taala anhu mu ne bal innahu yaxsibu annahu ala makanatin aliyatin fawqal mala inda ilahihi lihadiyihim bihi wa huwa naimun walam yantabihi mu ne li tax ba lii da koo soxlaalul xam nga lu tax kaay ma wax la bal li am ba des li tax mooy innahu moom waajoojee yaxsibu dafa njort te jàpp te te lool du njort kese de dafa gëm ne moom waaw yuqinu dama am yaqin ka annahu que moom ala makanatin mu ngi ci bërëb ci station aliyatin bu kawe fii mu ne am na daraja ju kawe kawe fawqal malatim mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ñuy coow ci nit ñu baax pour moom moo leen féete kaw mbooloom nit ñi pour moom jàpp na jamonoom moo fi àkk en tout cas bu dul àddina bi yépp gox bi mu nekk du seen morom moom loolu la gëm indal ilaa fay yàlla jàpp na ne am na fa ay daraja yu kawe waaw fa borom bi nga xam ne moom dong lañ war a jaamu lu mais fan la fan la loolee njortam loolu le wala sax yaqiinam ngoo gële la mu jàpp ni nii la demee fan la ko jële mu ne li hadihim bihi waaw ndax kat lu tax mu foog lool ndax gindi gi nga xam ne moom la leen di gindi ah borom bi kat gindi gi mu leen di gindi jaare ko ci moom way wa moom ci woppam xam ne lu mooy gindee njàngale yi muy def ba di ko yéem mais bu neexoon yàlla ñi koy am na ñoo xam ne dëgg la borom bi gindali na leen gindi na leen jaare ko ci njàngaleem moom waaw waaye nag moom bu yaakaar ne kon loolu day wan ne moom fii mu ne àgg na foo xam ne fu muy defare shaykh tarbiya la tarqiya la sëriñ boo xam ne day yaraate te tamit day yëkkatiwaate moom jàpp na ne àgg na foofu voilà waaw ndax li borom bi di gindi jaam yi jaare ko ñoom kon moom dafa waroon a xam ne intermédiaire la moom du moom mooy def waaye mbir yi moom dig digle la boo xam ne borom bi moo nam ñii seenu gindeeku jaar ci njàngaleem waaw mu yaakaar ne nag looloo tax nag fii mu ne moo am na daraja yu kawe fa yàlla fa fa borom bi moo féete nit ñi kaw wahuwa ta moom kat bu xamoon dëgg-dëgg dina xam ne naa imun aji nelaw la aji xaran la walam yantabihi te yeewuut ndax ku yeewu amul dara lu borom bi di jaarale ci sa ci sa ci yow ci lu baax ci loo xam ne nit jariñu ñu nit ñi jaare ci yow loolu képp tax nga foog ne yaa gën nit ñi ku yeewu du xalaati noonu moo tax waa ji walam yantabihi waa ji yeewuwul xam nga ne mu ne xoolal ca jamono jooj wa qalbuhu an irrashadi maala wa laysa yadri annahu taala muayyidun umuura hadha diini birrajulil faajiri kulla hiini mu ne jamono jooju wa qalbuhu ab xolam ani rashadi maala mooy ak njub def cee dénk dafa jeng lépp lu baax waaw gis nga lu baax li muy prêcher li muy wax nit ñi di leen ko jàngal di leen ko xamal moom xolam def cee jeng wëllif ko waaw mooy la Seydina yi bu waxoon alayhi salaatu wassalaam wama loolu la waroon a def te moom nag deful lool wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu hey samay ñoñ man Shuayb nabiyullah alayhi wassalaam nam mu ma mukk bëgguma jamais an uxaalifakum may weesaloo ki yéen waaw ila ma anhaakum anhu li ma leen tere ci façon njaay yu bon yi ngeen di def waaw di sàcc nit ñi ci li nga xamante ne nii ci li ngeen leen di nattal waaye di moy seen borom tabaraka wa taala man waxuma la woon ko ngir ngeen ñàkk ngir man ngeen ñàkk marché yooyu ñàkk client yooyu bu ngeen ñëwee ba génn ci façon njaay yu bon yooyu may weesaloo gi yéen ngeen ciy génn man ma jëm ca loolu le déedéet waaw in uridu illa al islaha wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu waaw mu ne in ma lu dul yëwénal ma sama kem kàttan waaw wa ma tawfiqi sama dëppaale li ma bëgg ak li borom bi dogal loolu moom nekkul ci man Shuayb de alayhi salaatu wassalaam loolu ci yàlla la ne waaw ci moom nag laay woote jëme woowu ma leen jëme ci sama bopp waaw même bu dee woote ci moom mooy woote ci yàlla waaye nit ñi xamuñu loolu parce que dañoo ami barrière waaw xamuñ ne yonent bu leen ne ñëw leen ci man mooy ñëw leen ci yàlla waaye xamuñu loolu waaw woowuma leen jëme ci man man ci yàlla laa leen woo jëme moom dong laay woote jëme te ci moom moom mooy sama delluwaay waa ji au mu doxale noonu moom doxale nawul noonu de déedéet wa qalbuhu xolam anir rashadi wëlliif njub nga muy jàngale maalaa la jeng walay sa yadri ta moom xamul ne annahu taala que ne borom bi tabaraka wa taala ñu yem nii waxtu wi jot na bii alhamdulillahi rabbil alamin